kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu ngi waroon a gis laaya bi nga xamante ne nii tey mooy juróom-ñetteelu laay bi di wicceemu aaya bi nga xam ne fi lañu boroom bi tabaaraka wa taala bi leerali dañ googale jullit ñi wara a deñ yi nan lay demee ak ñan ci yéefér yi lay waxal mu ne baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatiluukum fi ddin mu ne terewul leen terewul leen ngeen di jëf jëf ji nga xam ne jëfu yiwla la koy wax ci biir léegi dina ko wax ci laaya bi mu ne laa yanhaakumullah suñu boroom de tabaraka wa terewul leen an alladina ci ñi nga xam ne lam yuqaatiluukum ñoom xarewuñu ak yéen fi diini ndax yéen li ngeen gëm tërali nu ngeen nekke di diine jii ngeen gëm ñi nga xam ne xeexuñ leen ndax loolu le walam yukhrijukum min diyaarikum te génnewuñ leen ci seen kër yi ñooñu suñu boroom terewuñ leen leen la an tabarruhum ngeen di jëf jëf bu baax ci ñoom wa tuqsitu ilayhim ngeen di dagg li nga xamante ni mooy ci seen alal yi di leen defal comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam Ibnul Arabi almalikiyu rahmatullahi alayhi daal di leerale ne waa wa tuqsitu ilayhim du di maandu de moom maandu te moom faratale ci jullit ak ku jullit nga daal di maandu yow jullit bi ci ñoom moo xam gëm na yàlla gëmul yàlla nga maandu ci ay mbiram maandu ci ay ak doxlante ak moom loolu farata waaye bii mooy borom bu terewuleen ngeen di jëf lu baax am relation yu baax yoo xam ne nit ak nit yu normal dëkkandoo yu normal loolu suñu borom terawu leen lool de wa tuqsitu ilayhim ngeen di dagg ci seen alal yi boo leen waree dimbali ñu nekk ci coono du jullit waaye xam nga ne moom dafa ñakk ngay jël ci sa alal di dagg di ko ci dimbali mu ak léegi nga jaar këram wàcce fa saaku ceeb ndax am nga loo ko tanee même bu dee ne moom chrétien la. wala gëmul dara loolu waroon bi terewu leen ko de inna allah dëgg-dëgg buur yàlla yuhibbu dafa bëgg al muqsitiina ñiy def jëf joo rafet joo jële di dag bi ci seen alal yi di defal way ñàkk ñi même bu dee nag way waajoo yi même bu dee ne du ñu yey jullit borom bi sopp na loolu le kon nag lii la léegi nag borom bi dañu leeral ana ñan nag la bañ ngeen am relation bu jege ak jegoo ak ak mbëkkanteeg soppante ci yéeféer yi mu ne nag ñii may bëgg a wax nag ñooñ moom dama lay la tere ngeen leen di soppu innama dëgg-dëgg yanhaakumul yam ba des mooy yanhaakumullahu borom bi tere na leen anil ladina lim leen tere ngeen di ngeen di am relation soppanteeg cofeel ñii lay bañ ñu mel nii moom day bañ ngeen am ak ñoom mooy ne duggante duggante googu da koy bañ ak façon yéeféer yu mel nii mooy ñan mu ne anil ladina ñi nga xam ne qaataluukum fi diini ñoom du ñu deñ di xare ci ndax l'islam gi ngeen ne tëralinu l'islam ci boppam lañ nanguwul ba moo tax looloo tax ñuy xare ji yéen fu ñu tollu ñoom noonu lay la ñuy def wa akhrajukum min diyaarikum ba pare ñu leen di génne seen seen seen dëkkuwaay yi comme niñ génne woon yonent bi salawatullahi wa salaamu alayhi ak ñu ko gëm makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima wa zaharu ala ixrajikum ba pare ñu daal di feeñal noot wane ci loo xam ne nëbbuñ ci dara ala ixraajikum te ku ñu gis ñu leen ñu leen di ñu leen di sonal ñu daal di jàppale ñoo ñële ngir génne leen ñooñu nag borom bi ne ñooñu ñoom an tawalluhum ñoo tawallawhum tere naa ñu mel nii nag moom yéen jullit ñi ngeen di ngeen di séq ak ñoom séq ak dëkkandoo gu jaar yoon déedéet ñii moom ay noon dëkk nañu koo xam ne yow diine gi nga nekk moo ko déranger ba jar lu mu am ci alal man man arme dina ko def ngir faat la te tamit dina génn ci sa dëkkuwaay yi ndax li nga nekk jullit mu ne kooku moom nan ngay ndax loolu ak ñàkk fayda lay doon ñu ku lay def loolu nga ñëw naan ko di ko yónni ay fleur ak yooyu kooku da daan ci door ko loolu day gën a day loolu day gën a tax sax mu ñeme la suñu borom ne ñooñ nag laa leen tere wa man yatawallahum képp koo xam ne da ngeen ñëw ne ñoom ngay alliéwul ñoom ngay méngool bàyyi fi jullit ñi fa ulaayika ñooñu nañu xam ne gaa yoo yële def loolu le humu zaalimuuna ñooy dëgg-dëgg tooñ tooñ tooñkat yi mu ne yaa ayyuhal ladiina amanu yéen ñi gëm yàlla idaa jaakumul mu'minaat <clears throat> bu dee way ngëm yàlla yu jigéen ñi dañ leen a dikkal laaya bii lañu naroon wax ne bokk na ci li tax moo tax sax saar bi ñu koy tudd ñu koy tudde mumtahina wala mumtahana mooy saar bii nii mooy aaya bii nii bala ñoo agsi fii laaya biñ jóge nii sayyidatuna euh, ki nga xamante ne nii doomu as-Siddiq Asmaa bint Abi Bakrin radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma dafa ñëw ne yonent bi alayhi salatu wassalam comme ni hadis bi nekk ci saxiix yi moo tax aaya bi ne wàcc ñaari aaya yi ngis laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqatilukum fi ddin ak innama yanhaakum moom sayyidatu asma bint abi bakr radiyallahu anhuma dafa ñëw ne yonent bi alayhi salatu wassalam fekk ñu nga madinatul munawwara ala saakinihi afdalu salaati salaam ci jamonoy tereel bii nga xam ne jàmmoo moo doxoon diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa Makka ci accord Hudaybiya yi nga xamante ne nii moom lañ gisoon ci jotaay yi la weesu walillahi alhamdu wal minna yaayam di Qutayla nga xamante ne moom daa nekkoon koo xam ne Seydina Siddiq da ko bàyyi woon da ko waccoon bu yàgg ndax moom yéefér la woon moom moom yaayu Sayyidatuna Asma bint abi bakr radiyallahu anha bi nga xam ne nag ci la crève boobu am comme que jàmm moo am ne diggante jullit ñi ak yéeféer yi mu daal di profitoo ci loolu jóge makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima dikkal doom ji di sayyidatu asma bint siddiq radiyallahu anhuma ngir bëgg moom mu defal ko ay xéewal léegi nag bi nga xam ne loolu am na ñoom nga xam ne doonu ñoon yëkkati ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum da doonu ñoon teg lu dul dañ ciy am ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa bëgg mu defal ko ay xéewal mu ne ko bala ma cee def dara damay dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko est ce que am naa ci droit defal la loo lële mu dem moom sayyidatu Asma bint Siddiq radiyallahu anhuma as-Siddiq nag mooy Abu Bakr radiyallahu anhu mu ñëw ne ko nag ah yow yonent bi salaatu salatu wassalam sama yaay kat dafa dëgmal si fii wa hiya ra'iba te dafa xemmeem ngir ma defal ko yiiwu est am naa ci droit defal ko ko suñu waroon wàcce ne la yanha nahakumullahu suñu boroom terewu leen ci ñi nga xam ne ñoom xeexuñ leen ndax ndaw si bokkul ci waa Quraysh ci waa Makka ñi leen di xeex moom moom ñooñu boroom bi terewu leen ci ñooñu te génnewuñ leen seen dëkk yi ngeen di def jëf ju baax tey dagg ci seeni alal di leen defal ndax boroom bi laa sopp ñooñu le ñii def loolu le mooy sayyidatu Asma bint Siddiq radiyallahu anha daal di ciy am kon li nga xam ne mooy ndigalu boroom bi tabaaraka wa kon nag ginnaaw loolu ñu ñëw kon ci laaya bi ci tegu muy laaya fukkeel bi ñu tàmbali woon léegi tax ñu tudde saar bi noonu sa euh, laaya bii nag mooy ne bi nga xamante ne nii kon ci sulhul Hudaybiya accord yoo yëla doxoon diggante jullit ñi ak yéefér yi bi mu amee nga xamante ne nii ku jóge ci waa Makka daal di nekk koo xam ne moo xam jullit la wala du jullit ñëw ci jullit ñi dañoom jullit ñi dañ leen koo war a delloo te ku jóge ci jullit ñi dem ci waa Makka duñ leen ko delloo loolu nag bi mu xewee mu am benn jigéen boo xamante ne nii moom lañ la waxoon ba ñuy tàmbali saar bi di Ummu Kulthum bint Uqbat ibn Abi Mu'ayt di Ummu Kulthum nekkoon soxna ci Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma waaye temps yooyu moom tuubul woon ci kuffaaru Quraysh yi la bokkoon moom Seydina Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah léegi nag soxnaam sa jóge Makka daal di ñëw fii Medina fekk ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk moom dafa génnoon Seydina Amr dafa tukki woon mu ñaar mu yónnee ñaari ay mbokkam ay frèram ñu jóge makkatal mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takrima dikkal médina ñëw médina ñëw ci yeneen ci bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi naan ko accord ba ñu wax ba doxoon suñu diggante kene ku jóge makka ñëw ci yow nag ñu ko war a delloo ay ca kon nag delloo ñu ndaw sii di nga xam ne suñu suñu jabaru frère la léegi nag dañoo bëgg nga delloo ñu ko suñu borom wàcce aaya yii nii nag ne muku kenn du leen ko delloo jigéen ñi bokkuñu ci loolu jigéen ñu fragile ñii naka lañ leen di delloo fële ñu gëm yàlla ñëw ñu leen di mbugal kenn du ko fi delloo kenn du leen delloo li am daal yéen jullit ñi ni ngeen di def mooy examiner leen saytu leen jigéen ñoo ñële ndax est-ce que li leen fi indi mooy ne ñoom gëm yàlla gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam du rek sonal ak merloo seen jëkkër yi moo tax ñu ñëw kon nag loolu nag la suñu boroom di wàcce ci di wax ci sa aaya yii ci tegu ngir leeral atte yoo yële ak buñ naka lañ leen di saytoo naka lañ leen di examiner ba niñ leen di nangoo foofale madinatul munawwara ala saakini afdalu salaati wassalaam loolu la ñuy gis ci jotaay yii di ñëw ci muy aaya fukkeel bi inshaa allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin